yaa ahlal kitaabi qad jaa'akum rasuulunaa yubayyinu lakum kathiiran mimmaa kuntum tuxfuuna minal kitaabi wa ya'fuu an kathiir qad jaa'akum minallaahi nuurun wa kitaabun mubiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax li nga xamante ne mooy ci laaya fukki ak juróom mu ne yaa ahlal kitaab yée yéen ñi nga xam ne yéen laa joxoon téere muy minal yahuudi wan nasaara ñi nga xam ne ñoom la tudd ne joxoon nañ leen li nga xam ne kóllëre ga jëloon ko ci ñoom waaye doxuñu ko ay waay yéen ñi ciy dund ci ñoom ay waay yéen ñi gëm yéen ñi joxoon téere yi xat dëgg-dëgg jaakum daal dina leen dikkal rasuluna suñu ndaw bii di alayhi salaatu wassalaam yubayyinu lakum di ñëw nag di leen leeral ñeel leen kathiran lu bari mimma kuntum ci li nga xam ne nekkoon ngeen tuxfuuna doon ko nëbbu minal kitaabi ci téeréb tawraat beeg linjiil bi nga xam ne ci laa li ma ci wàcce woon attee ma ci defoon ngeen ko doon nëbbu comme aayatul rajmi comme niñ ko gisawoon ci suuratul nuur ba waa ji ñëwee sa waay bi alayhi salaatu wassalaam ñaar ña nga xam ne ñoo njaaloo woon ci ñoom ñu ne na leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci abul qaasim alayhi salaatu wassalaam atte leen ndax ñoom seen téere yi lapidation mooy ñu xaañ ki ndax dafa sangewu woon mooy dafa masoon a sëy ñu xaañ ko ay xeer ba ni nga xam ne lay faatoo moo ci ne ñu ne nag nañ dem ci moom amaana moom comme que nee na yonent la te nag bu waxee àtte boo xam ne wute naag bii boo xam ne ay dóori yar ak yooyu daal ñu ne ko waaw kay yow nii nag lii sa àtte bii baax na ñu dem yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen man duma leen àtte lu dul li tawraat wax nañ leen dem ñu indi li tawraat wax biñ demee mu ànd ak seydina wa mawlaana abdullah ibn salaam alayhi ridwaanu salaam léegi nag bi nga xam ne ci lañ ñëw waa yi ñu teg ñu teg tawraat ubbi yonent mi alayhi salaatu salaam di leen xool gaa ak ñim àndaloon gaa yi ñëw ba ci agsi ci laaya biy wax ñi nga xam ne loolu lañ def dañ leen a war a xaañ xeer waa ji nëbb ci loxoom seydina abdullah ibn salaam radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam xoolal teggin ñu rëy yi saxaaba yi doon waxe neew ko eh yow teggil dane yonent bi alay saa salaam digal ko moom mii di nëbbu nee ko mu teggi ndax daa am lum nëbb ci téere bi walla mu ngi nii lim teg loxoom foofu la laaya bi ñu bëgg bëgguñu gis fii lañ ko nëbb mu ne ko yonent bi alay saa salaam ne leen teggi voilà loolu nag ñu doon tëbb te lool benn kese la ci looloo ci gën a néew bokk na ci li nga xam ne mooy melo yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi nga xam ne Seydina Isa moom da leen koo waxoon lu leer naññ ñoom waa banu Israil ne leen wa mubashiran bi rasul damaa nekk koo xam ne damay bégle bi rasulin ci ndaw yàlla boo xam ne mu ngi ñëw sama ginnaaw ismuhu Ahmad moom turam mooy Ahmad muy Seydina Muhammad Seydina al al ki nga xamante ne nii alayhi salaatu wassalaam gars yi daal di nëbbu yooyu yépp ne lii yépp amu ci kon nag mu ne nag moom nag daa ñëw yu bayyinu lakum di leen leeral kasiiran lu bari mimma kuntum tukhfuuna yi nga xam ne nekkoon ngeen doon ko nëbb minal kitaabi ci téere bi yàlla bi muy tawraat ak injiil wa ya'fu an kasiir te yonent boobu nag ay waay moo moo moo ay ay ay ay ay ay jikko wa ya'fu te nag day jëllale de an kasiirin ci lu bari ci caay caay yu nii day mel ni da leen di bàyyi noonu ngeen foog ne xamul dara loolu moo tax ñoom ñu doon wax naan moo huwa udun moom naafiq yi naafiq yi yahuud yi wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan fii mooy gis nga Abul Qaasim yëgul salaatu wassalaam yëgul liggéey gi riir boo ñëwee loo ko wax rek mu gëm ko quoi sawaaye c'est un crédule quoi nañ dem rek tuur koy lëndëm mu daal di ñuy nangul suñu fuu ngànt yi bu ko defee ñun ñu jàll quoi sawaay daal moom fii mu ne moom moom moom moom muusut wal iyaadu billah suñu boroom nag ne loolu yépp nag day jéggale nag yu bari ñeen di def ci yu ñaaw ak koo jéllale moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon wayafuuta day jéggale tey jéllale an kathirin yu bari yoo xamante ne yu ngeen def ci caay-caay la ah weeru leen de <laughs> am na yu gën a yi ngeen def de xat mu ne nag dëgg-dëgg jaakum dikkal ne leen min allah tukkee ci borom bi tabaraka wa taala nuurun li nga xamante ne mooy leer muy seydina muhammad wallahi huwa nuur taxit allahu akbar huwa nuuru seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne kon xat jaakum dëgg-dëgg daal leen dikkal de minallaahi tukkee ci nuurun leer salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi wa kitaabun ak téere moo tax nuurun man da tekki téere bi waaye du alquraan nuurun mooy sayyidina muhammad alayhi wassalaam wa kitaabun mubiin ak téere bu leer bii di alquraan yahdi bihi borom bi nag ci lay gindee mani taba kopp koo xam ne topp na ridwaanahu mooy ki nga xam ne topp na te nangoo gëm li nga xamante ne nii mooy li ci ne riwaan ridwaanahu nga xam ne foofu fa la ngërëmu borom bi la mu gërëm nit ñi di ko dunde ni nga xam ne mode de vie bi mu gërëm nit ñi di ko doxe loolu la nag loolee fii la ko borom bi def man ittaba ridwaanahu subula salaami mooy yoon yi mucc yi de mooy yoon yi nga xam ne ñooy yoonu borom bi mi nga xam ne mooy assalaam mooy jàmm te ku nekk ci jàmm moo la jàmmal kon nag loolu la de kon nag mu nge loolu la wa yuxrijukum ba pare nag moom yonent boobu di génne de te borom bi di génne bu di gindee ci jaare ci téere bii moo tax ku bëgg a gindee ko moom de toute façon boo fi bàyyi alxuraan moom sànku nga de toute façon alxuraan ak sunna waaye yu bii moom de toute façon manoo manoo manoo moo tax képp koo xamante ne nii nee nañu yow dañ lay defar wala dañoo bëgg nga jub wala nga daal di génn ci caay gi nga ne te nangu wuñu laa wax alxuraan di la wax ay esprit philosophique ak naan la xalaatal wala wax ji rafet na comme ni ko wolof Njaay waxee am ngor ak sunna yu <laughs> leen waaye yow ma ne ak sunna bu bu la jariñu sa waay waxu ko la sopp laa wax dara la ko du jariñ moo tax yahdi bihillaahu ci alquran ji kitaabun mubin bi ci la borom bi di gindee nit ñi manit tabaa ñi nga xam ne ñoo topp de ha ridwaanahu li nga xamante ne mooy ngërëmam yi fi ne lii nga xamante ne nii mooy yoonam lii li nga xam ne moom la moom la gërëm subula salaam muy yoonu mucc yi yoonu jàmm yi loonu lislaam wa yuxrijuhum te mu leen di génne min az-zulumaati ci lëndëmu kéefér lëndëmu bokkaale borom bi tabaraka wa taala lëmbali bokkaale lëndëmi def ay bàkkaar ak topp iblis ak mbokkam ilan nuuri di leen dugal ci li nga xam ne mooy leer gi bi iznihi ci ndigalam nag kenn du nekk jullit lu dul daa fekk mu soob borom bi tabaaraka wa mu nekk ci ndigalam ci kun fayakun bëgg mooy ci kalimaam bu jiitu ko que ne yow bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom lay yóbbu ci li nga xam ne ñooy leer ñoom lay gindi foog loolu jiitu waya yahdihim borom bi di leen gindi ba léegi ila siratim mustaqim ci yoon wi nga xam ne mooy wu coow waral wi di lislaam mu ne waaye nag laqad dëgg-dëgg kafara weddina alladina gaa yi nga xam ne xaalu ñoom ñoo wax ne inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala huwa almasih ibn maryam mooy yàlla ci boppam mooy almasih ki nga xamante ne nii moom seydina isa dafa barkeel ba fépp fu mu laal day barke fu mu laal fu mu teg tànkam foofu daf def barke barkeem la ko boroom bi tabaaraka wa taala daal di def suñu boroom nag ne gis nga gaa yi nga xam ne ñoom ñoo ne moom ibnu Maryama di doomi Maryam koo kële ñu ne moom de moom ña nga xam ne ñoo ne moom moo yàlla koo kooku moom xo ñooñu weddi nañ yàlla nekk nañ ay yéefér moo tax laay yi bokk nañ gën a rëy kaay caaxaankat yi naan chrétiens yi juifs yi du ñu yéefér no bàyyi leen li ngeen di wax du ñu yéefér gëm nañ yàlla damaa la waxoo dëgg parce que yow borom bi wax ci suuratul bayna innal ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama waaye gaa yi nga xam ne ñoo weddi te bokk ci ñi joxoon téere bokk min ahlil kitaabi loolu leer ñi joxoon que le politiquement correct parce que yow tubaab bee idée yooyu nga xam ne naan voilà loolu c'est pas normal quoi non ça non il faut yooyu c'est dépassé kenn du waratul wax yéefir ma ne yéefir la ñuy wax lan bëgg parce que lu tax ngeen naan lu déggal sa naan yéefir bañ a wax yéefir jox ma beneen baat dinañ din du ñu gàddaay baatu alquran nekkal koo man di nekk soit labaa toogal ne boo ko man da wax parce que ab complexe nga jàllal nee waaye kenn duñu ñu gàddaayloo baatu alquran baat yoo xam ne ci alquran la ne pour lu neex ma sàmba wala Paul wala ma demba wala yu ko sima loolu moom du am inshaa allahu taala laqad dëgg-dëgg kafara weddina alladina nekk ne yéefér yi nga xamante ne xaalu ñoo wax inna allah borom bi huwa almasihu mooy chrétiens ñoom ci seen bopp ñoo naan au nom du Père et du Saint-Esprit du ñoo koy wax gaa yooyu ci turu borom bi wala iyaazu billah doom ji tamoom nee nañ yàlla la mooy mbote mu sell meeg seen waxu caaxaan yooyu ñuy wax ak xel mu ak esprit bu sell bi xel mu sell bi caaxaan yooyu ñi wax loolu ne borom bi mooy Seydina Isa moo incarné ci moom voilà incarnation borom bi la wala iyaazu billah naan moom moom mooy ki nga xamante ne dafa dugg ci moom nekk moom mooy yàlla wala iyaazu billah wa aqsaam ñooñ ay weddikat weddi nañu yàlla fa qul waxal nag fa man yamliku moo laaj leen ñoom ñooñ di wax fa man yamliku moo ana kan moo manal minallaahi kan moo am ta man minallaahi ca borom bi shay'an dara mooy ba mën a fa fegal in araada bu nee ne daa nam mu moom borom bi an yuhlika mu alak sayyidi al-masiih ibn maryam muy sayyidina isa ibn maryam moomale alayhi salaatu wasalaam waa bu ko bëggoonu mbugal ko mën a fegal loolu kan moo mënal boroom bi dara ba lool du ko daal wa ummuhu ak ndayam sax di yaayam sayyidatu Maryam alayhi salaam bu leen borom bi naroon a mbugal mais ban mbindeef moo man a taxaw ne lii du fi am kan <laughs> wa man fil ardi même bu borom bëggoon a alak ñi nekk ci kaw suuf ñépp ana kan moo leen mën a tamit daal di daal di défendre ba borom bi loolu mu bëgg ci ñoom du leen dal jamian mbooleem seen nañu yëg ne walillaahi boroom bi la ñeel mulku samaawaati moo leen moo moo meelu asamaan yi wal ardi ak suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci seen diggante yaxluqu ma yasha moom boroom bi tabaaraka wa taala moom de mooy bind ko soob wallahu te borom bi wa taala ala kulli shay'in qadir